fi lmuqaddima fi lfasli l awal waliktisaabi abadan bilamali biniyati lxayri bi gayri malali mu ngi wax ba léegi ci li nga xamante ne noonu lañu war a dundale waxtu yi ak suñu nokk yi ginnaaw bam ñu xamalee ne nokki gu ñu fi nokki te dekkul woon ci jaamu yàlla te du mooy yàlla tamit kook nit ki lay rëccool la ay waaye bu ma ko mënoon a def ci jaamu yàlla waaye bu dee genn nokki goo def ci mooy yàlla kooku pertaange la yowmal qiyam léegi nag moom ñuy wax nan lañu war a dundale waxtu yi ñu fii la war a jël mu ne waliktisaab yi ba léegi ni ngay dundale sa waxtu yi mooy du lenn rek jullit daa war a bari nekk boroom njariñ ngir xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbindeef yi xatta animaux yeeg rab yeeg ñépp bu ñu ko gisee rek dañuy kontaan ak jaam ñi rawatina nit ñi ndax njariñ jum leen di indil waaw moo tax mu ne waliktisaabi kon dee leen dundal wa aw xaati kon deel dundal yow cam si yow jaam bi yow taalibe bi yow ki nga xam ne yaa bëgg a dem ci sa borom waliktisaabi dee ko dundal ti ji fàggu abadan ba faw bul toog ñu lay yor bul nekk ki nga xam ne dañ koy dundal mais boo mënee jàppale nit ñi fexeel yow li ngay dunde dee ko utal sa bopp waliktisaabi di sàkk fàggu abadan ba faw bi amali ci liggéey waaw bul toog jël loo xamante ne du liggéey bëgg ci amee alal déedéet déedéet moo tax mu ne bi wa bi wal iktisaabi abadan bil amali ci liggéey waaye est-ce que façon liggéey yëpp li nga xam ne wax ji nit ñi di wax naan liggéey jaamu yàlla la sëriñ bi ne déglu leen ma wax leen <laughs> bi niyatil xayri di liggéey di faggu am sa liggéey sa travail waaye bi niyatil xayri nga am ci yéene bu yiw bu amul yéene gu yeew loolu moo tax liggéey jaamu yàlla la déedéet lu dul nga yéene ko ci sinon ahmadu mi liggéey ak Paul mi nga xam ne du jullit di liggéey ak ki nga xamante ne moom du li moom ab ate la wala keneen la di liggéey kooku bu dee ne yéene jaamu yàlla ak dundal sa njaboot te yàlla tax nekku ci ak dimbali nit ñi yow tane woo ko dara loolu moo tax liggéey jaamu yàlla la wax la ñoo xam ne ñu yara leeral la moo tax suñu yoneen kii ash-shaykhu ahmadul xadim alayhi ridwanul baaqil qadim mu ne bi niyatil xayri di faggu ba faw ji liggéey waaye ci yéene bu baax moo tax Qur'an na noo ko amee baax na kooku wax na la lu wuteeg ni mu deme déedéet bi xayri manali te liggéey boobu nag boo koy def di faggu nga bañ a nekk koo xam ne kuy ku nekk ci <coughs> waaw di désespéré wu ak a yokkat bul yokkat de waaw allah inna allaha la yamallu gisoon nañu ko hatta tamallu kon mooy di fàggu fexe li ngay dugal sa biir mu lew te nekk li ngay fàggoo sa loxo moo tax yonent bi aleyhi salaatu ne woon li gën li nit ki lekk di dunde mooy li nga xamante ne nii moom la fàggoo loxoom wa inna nabiyallahi daawuda alayhi salaam kaana ya'kulu min kasbi yadihi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na li gën li nit kiy dunde mooy loo xam ne moo ko fàggoo loxoom mu ne te yonent Yàlla daawudu alayhi salaatu wassalaam dafa nekkoon koo xam ne toogul woon ne buur laa ñu koy ñu koy ñu koy dundal ci réew mi déedéet moom moo doon fàggu di liggéey loolu la doon dund te loolu la doon dundal njabootam mu ne moom dafa nekkoon koo xam ne da doon dunde ci li nga xam ne mooy liggéeyub loxoom waaw moo tax loolu dafa am sol nit ñoom jàpp nañ ne ku yëngu ci wàllu diine walla ñu ne sëriñ la warul am métier warul a def dara daa war a toog rek aj alalam yépp mu ngi reposé kese ci liñ koy siyaar ak loolu loolu bérit ah, ah. li gën mooy nekk ci li nga xam ne looy fàggul sa bopp waaw moo tax mu ne wal iktisaabi abadan bil amali bi niyyati al bi xayri malali mu ne wa misluha isaalu xayrin aw surur li muslimin duna garamin wa shurur mu ne wa misluha lu mel ni di fàggu lu dagan di ci dund te ciy dimbali jaam ñi ci loo xam ne ci ci bu baax saa nga toqi ci mu ne wa misluha lu mel ni li ngay dundale say sa sa sa waxtu yi isaalu xayrin mooy di jotale di xëcc ba muy agsi xayrin yiiw aw surur wala mbégte li muslimin ci bopp koo xam ne way way jullit la loolu dafa am solo nekk koo xam ne porte de bonne nouvelle di indi bon porteur de bonne nouvelle di dugal dugal mbégte ci xolu jullit ñi ndax loolu jaamu yàlla gu rëy la ci loo xam ne coono guñ newoon nga teggil leen ko wala wéet guñ ne woon kenn faalewu leen yow nga bàyyi sa lépp jël benn bés nga jóge Dakar dem ba Tamba fekk ko fa ca néegu ña xam ba nga xam ne gars yi kenn faalewu ko nga ñëw seet si ko mu kontaan loolu dafa am solo du joxe xaalis kese mais yëg-yëg boobu dafa am solo mu ne kon di xëcc tey bijji li nga xam ne mooy yiw ak mbégte di ko def ci xolu jullit ñi ak jullit ñi duuna xaraamin nga bañ a nekk koo xam ne moom yow li ñu leen di andil mooy ay mu xaraamin wa surur ay musiba kese ak yoo xamante ne lu leen di teg ci njàqare yoo xamante ne da leen di tëj déedéet yow bul nekk kooku yow nekkal kiy indi ah, xabaar yu baax yi ak yooyu bu ñu nekkee ci problème sax yow buñ la gisee rek dañoo war a mel ni problème bi dafa teggeeku ndax gis giñ la gis waaye am ñoo xam ne buñ amee lëf seen mbokk mu leen nar a sax ñuy daw foog ne bu xalaalal jee tax te yéene na la ko walla iyaazu billaah ñooñu baaxuñu mu ne duuna gharami wa shurur mu ne wax ba li nafsika ala tamaadi daxiratal wirdi min al awraadi mu ne wax ba del denc li nafsika ngir sa bopp ala tamaadi ci loo xamante ne day continuer de du dog daxiratal wirdi loo xam ne ak ndénki ci wàllu wird boo xam ne moom ngay def minal awraadi ci wird yi amal ay dog yoo xam ne yow da nga koy toggoo moo tax yonent bi saa saa boo ko jàngale de bu kenn jàpp ne loolu ay ay bidaa la du bidaa moom moo wax du gisoon nañ xaris bi ñu gisoon yaa quelque fan yee moo ne woon iklafu ba mu gisee ndaw sa <laughs> parce que dafa baaj doon jaamu yàlla bay takk boppam sax ngir di kii ñu naan kii kan la mu naan mu ne mu kii de moom da ko day takk boppam même di taxaw di julli bu sonnee takk bu ne déedéet iklafu min al a'mali ma tutiqun garbajoo leen yenuwu leen ci jëf yi yu baax yi wird jël alquran ne man lii de bés bu nekk ma jàng benn xisb lool ku nekk man nga koo def te lool sunna la waaw jël ne man ay subhaanallah dinaa ji def téeméer par bés loolu sunna la waaw kantaan nekk fii lu tax ñu koy defe nii ma ne yonent ma ne saab-saab moo ne toggoo leen ci jëf yi lu ngeen attan jeex na où est problème waaw yo suñu borom ne wa zakirina allah kasiira ñi nga xam ne ñooy tudd borom bi kasiiran utalu ko lim te ku mu neexit nga lim ndax suñu borom ta yonent ma ne saab-saab baaqiyaatu saalihaat yi dafa wax lim nombre fois yi muy def astaghfirullah par jour hadith yi tudd nañ ko lool bu dul woon lu muy lim di ko takk kon nan lañ koy xamee kon nag loolu nañu bàyyi rek parce que ñoom diwa ñu wax ñu leen di topp déedéet mu ne kon dencalal ngir sa bopp ci lu wëy ci loo xam ne day sax zaxiratal wirdi ndencee téefum loo xam ne ay wirdi minal awraadi ci wirdi yi am nga koy def ay subhaanallah walla yooyu walla yi nga xamante ne nii moom la yenn suyuux yi di joxe te lépp tukkee ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw ana walaw qalilan liyakuna fi ghadi manfaatan yawmal jawa wan mu ne walaw qalilan même bu dee ne wirdu woobu lu tuuti la bu ko xeet li yakuna ngir mu nekk fii ghadi ëllëg yawmal qiyaam manfaatan loo xam ne njariñ la lay ëndil yawmal jawa bésub tartar ya wan nakadi ak bésub mettit ya waaw bi nga xam ne mooy bésub xat-xat yi ak bésub tartar yi muy yawmal qiyaam waaw ndax da lay dimbali foofu mu ne <laughs> wahris ala al ixlaasi wal ixfaai anil wara tumdaxla dal jazai mu ne wahris na nga xër nag booy def yu baax yi yépp mu la filim ne nanga ko feesales dundal ko sa sa dund say waxtu yi alal ixlaasi xëral ci di sellal loo wa wal te di ko nëbb bul def ñépp di ko gis alal waraa ci anil waraa ci leen ko nëbb ndax boo ko defee te sa borom kese tax dees na la tagg la dal jazaa i bésu payoor ba bés ba ñuy pay mu ne fa jullu ma baana lahum minhu fala yaksuru nafuhu gadan id yujtala mu ne fa jullu ndax li ëpp ma baana liy feeñ lahum ñeel nit ñi ci jëf yu baax yi cam siy def di leen ko feeñal ñoom ñu koy gis ah fala yuksaru lu ëpp ci yooy de du bari nafahu njariñam xadan ëllëg yowmal qiyaam qiyaam id yuj talaa bés ba nga xam ne ca lay feeñe ca la ko borom bi di wuññee ngir fay la ko lu bari ndax ngis tëlëg yooyu ak waxu nit ñi yooyu yëpp mën naa tax nga gën sawar ci jëf ji te tamit mën naa dugal ngis tëlëg yooyu yële kon nag looloo tax mu ne kon dee ko def di ko def di ko sellal te di ko nëbb ah ci bëtu nit ñeeg waxu nit ñeeg ñu koy gis def ko sa diggante borom bu ko gisee moom xam nga ne moom in moom boo nekkul di ko gis fa innahu moom sa boroom yaraa ko mu ngi lay gis. kon nag fii lañuy ñuy yem te fii tamit la faslu bu njëkk bii ci muqaddima bi fii la yem bii di ñëw nag mu duggaat ci beneen mbir ba léegi ñu ngi ci muqaddima bi yoo xam ne yum ci yokk la. moom alcheikh ahmadul xadim alayhi ridwanul baaqil qadim wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa